loolu yell na te mën naa nekk loo xam ne lu borom bi terale koo xam ne paradoowam la radiyallahu anhu li annahu li ko waral ndax waliyu bi radiyallahu anhu waarisuhu mooy ki donn yonent ba alayhi salaatu wassalaam mu ne fal anbiya foofu la ñëw mu ne fal anbiya waaw beneen teqantal digganteen yonent ak ki nga xam ne mooy waliyu ginnaaw bi ñu la waxee entre mu'jiza ak karama wali yi li muy def kenn du ko tudde mu'jiza waaw karama lañ koy woowe lu ko boroom bi terale ndax topp gu mu topp xencu gu mooy xencu yoonu yonent ba muy roy ba nga xam ne moom la ko boroom bi booleel alayhi salaatu wassalaam mu ne beneen fal anbiyaa xujaju rabbina ala al ya mu ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñooy layu suñu boroom yi ci jaamam yi yaa xamal takk lii ma la wax man Bamba radiyallahu taala anhu waaw moo tax suñu boroom radi eh, azza wa jalla ah moo taxoon mu ne woon moom boroom bi tabaaraka wa taala ah da da moo moo indi yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mu ne rusulan comme ni mu ko waxee ci suuratu nisaa yi ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim rusulan mubashiriina wa mundiriin li allaa yakuuna linnaasi ala allahi hujjatan hujjatun ba'da rusul wa kaana allahu aziizan hakiima ci laaya téeméer ba ak juróom benn fukk ak juróom muy laaya 165 mu ne rusulan yonent yi alayhi salaatu salaam leen yónni ñu nekk samay ndaw yoo xam ne mubashiriina dañuy ñëw di bëggal jaam yi wa munziriina daay di leen xupp ña ci jara bégal ñu leen di bégal ña jara xupp ñu leen di xupp li allah borom bi da leen a yónni ñu nekk mubashiriina wa munziriin ngir mu bañ a nekk hmm, linnaasi ñeel ñu ñi alallahi ci seen borom xujja benn lay benn lay booy joxe ëllëg baadar rusul ginnaaw yonent yi alayhimu bi mu leen wa bi mu leen wàccee wa kaana te boroom bi nekkoon na te du diñ di nekk asiisan ku noot ci nguuram xakiman ku xere ngay àtte jaam manula am lay ci boroomam waaye noonu la ko boroom bi waxe mooy boroom di daa def indi yonent yi alayhimu salaam kenn du am lay ëllëg naan boroom bi non c'est que yónni woo ñu woon yonent te kat alastu bi rabbikum rek doyoon na waaye boroom bi ci ak mbaaxam ci la ci tege yónni ñu ay yonent yu ñëw di ñu fàttali loo lële waaw mooy kóllëre gëm jëloon rek doyoon na sëkk ne la daawoon jaam yi ah. ndax nekkuma seen boroom ñu ne balaa ah kon nag yonent yi mu ngi noonu dañoo nekk ay xujaju rabbina ñooy lay suñu boroom yi ci kaw jaam yi ba bu ëllëgee kenn duma la taxaw naan boroom bi seen seen seen seenu woote dikkalu ma loon nañ ca xadiisu saxiixu imaamu muslim ah Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam na ko noon foog naa imaamu Buxaari soloo na ko rahmatullah alayhima mu ne Seydina Nuux ëllëg yawmal qiyaam boroom bi da koy laaj ah ndax borom bi ku mu yónni ku nekk dina la laaj ëllëg la ma la yónni woon noo def ak moom laaj Seydina Nuux la ma la yónni woon ah mu ne jottale naa jottale naa ko seen waa ay ñoñam ne ko jot moo borom bi Nuux miy joxewul dara indiwu fi tus waxuñu ak ñun ñëwul sax waaw mu ne kan moo koy mu ne Seydina Nuux ku lay seedeel mu ne ko xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo may seedeel gaa yi ne mbo ñii naa lañu mën a seedee contre ñun mbo ñii dun ñii mujjee ñëw dañoo fekke affaire yi ñu ne sii <laughs> ndax wax yi nga xam ne ndax suñu borom moo yónni suñu yonent mu te lan ko yónni indi na ci ne yónni woon na Seydina Nuux te ba mu ñëwee wax na leen kon gaa yi xam ne ah ñoom moom ñoom ñooy expliquer ñoom ñooy wax lu wuteeg ñi mu demee kon nag mu ngi noonu mooy lay yooyu lañ dul am ëllëg kenn du ko fi am yonent yi nag alayhi salaam suñu boroom daf leen a wàcc ngir loolu le mu ne walaw liyaa adillatu tasxiixi li diinihi wa sidqihi saxiixi kantaa awliyaa yi ah ñoom dañoo nekk radiyallahu anhum adillatu tasxiixi mooy tegtal yi nga xam ne ñooy wane li nga xam ne ak wéruk li diinihi diine yonent boo bale muy woote soobi woo wale tëralinam woo wale mu fi teg wasidqihi waaye dañuy nekk di tegtale jaan ñi dëkku yonent boobu nga xam ne moom la leen borom bi booleel alayhi salaatu wassalaam as bi nga xam ne moo wér mooy li nga xam ne benn problème amu ci yonent yi alayhi salaatu wassalaam dañuy ñëw taxawee li yonent yi alayhi salaatu wassalaam newoon waaw mooy ne ñoom boo jëlee yonent yi alayhi salaam ñu fi ne woon yo euh, boroom xam-xam yi taxawoo ko mooy ñoom boo taxoon yonent bi alayhi salaam ne woon fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib ki nga xam ne moo fekk sama wax ci yéen hein na ko jottali ki nga xam ne moo ko fàddu moo ko absent fekkewu ko kay taxaw woon nag mooy kooku mu ngi taxawee moo yonent bi alayhi salaam moo dagg ci mission am jox ñu ndaw teraanga allahu akbar ballighu anni tashrif wallah jottali leen ma walaw aaya même bu benn laaya waaw te koy def mooy yonent waliyu boo bële boroom xam-xam boo bële radiyallahu anhu bu ko jotee indil jaam yi loolu tamit seenu lay jeex na mu ngi mel ni yonent bi moo ko indi woon waaw mu ngi mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam moo la wax ne la lii la loolu moo tax mu ne jottali leen ma ci kaw côté boobu mooy wali yubeeg yonent bi dañuy bokk benn mission ndax yonent bi moo ko daggal alayhi salaatu salaam ci mission am jox ko mu koy taxawee ci kaw noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne képp koo xamante ne nii dafa wuteeg koo xamante ne nii moo ko teg kooku mën nga wuteel ku wuteeg ku mu teg def ko njiit jàpp ko teg ko nga moom man nga wuteel lu tax parce que li yonent bay saasaam di taxaw moom lay taxaw waaw man xaalafa amir yi faqad xaalafa nii aw kamaa lu mel noonu la ko waxe alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu ku ko moy rek man nga moy kon ci kaw noonu yonent waliyu bi ak yonent bi dañuy bokk mission bi ndax lu ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jox bu boobaa waliyu boobu mooy yawmal qiyam duñ ne moom comme que mission yonent la ne woon loolu moo tax dañ naan yonent bi jottali na te ña ko jottalil ñooñu bu boobaa teraanga goog dañ koy amaale ba tax gaa yi du ñu am benn lay fii mu ne 1443 bi ñu nekk amul nga naan man gisuma bu yonent ma ne boroom xam-xam yi leeral nañ liñ war a leeral agsi na moo yonent ba ne saasaam agsi na ci yow waaw wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim am na ñoo xam ne joteegu leen ñooñu nag ñaleen bi joteel mbir ya ñooñu mooy mooy mooy taalibe yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di al ulama yi nga xam ne ñooy warasatul anbiya ñooy donoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag tey waliyu bi nekk gum nekk ci diine ji ci sóobu koo gële jàpp ko ñu nekk nit ñu dëggu koo xamante ne kenn xamewu ko caaxaan ba bare borom bi du ko terale ay karaama yuy jaar ci moom boole ko tegu ci alquran ak sunna bu leer nañ loo xam ne caaxaankat yi manuñu ko lool day wan ne lii kii nii dëgg li mu ne diine jëm ne dëgg la waaye day reyu tegtal nit ñi li nga xamante ne nii mooy dëggug yonent boo bële waaw nit ñi nga xam ne seen xel yi àggu fa ak yooyu mu wan leen luy wan ne lii la moo am maadaama loolu mu ngi wér ci yonent boobale alayhi salaatu wassalaam léegi nag muy wax beneen mbir mu ne fal anbiya fa anbiyauhu ta'ala usimu wal awliyau xufidu wa borom bi tabaaraka wa ta'ala moom ta'ala mu kawe mi yonentaam alayhimu salaatu wassalaam usimu daf leen a defal da leen a ñoŋal ba mënuñoo def bàkkaar mooy ismatul anbiya ñoom dañoo impossible dafa mënul a nekk ñuy def bàkkaar ndax borom dee leen ci aar kanta wal awliya waliyu yi nag radiyallahu ñoom xufisu dañ leen a aar dañ leen a wattu waaye bokkul ak la le borom bee wattu seeni mbir wa kurrimu teralal na leen teral na leen waaye nag wali man naa def bàkkaar alors que yonent man la def bàkkaar moo tax cheikh euh, Junayd lañ ko laajoon radiyallahu taala an al imam ah, nga xam ne mooy sëriñu yoon wi radiyallahu anhu est-ce que wali yu mën naa njaaloo mu ne inna allah ala kulli shay'in qadir borom bi lépp la man lépp la am kàttan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad